bismillah irrahman irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayid alawalina walaxirina sayidna wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxbi ajmain wa radi allahu tabaraka wa taala an qutbi alcaarifina wa man siddiqina mawlana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi almuhtadiin wa ahli tariqati alfaa'iziina arraabihiina amma ba'du qaala samaaxatul imaam Salaahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuz fil kunuuzil ashara wa fil kanzis saani wa fi fasli tajalli wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul wa tahawul ilaa aaxiri qaala radiyallaahu ta'aalaa wa radiya anna bihi at-tabaddul wa tahawul ci kunuz al kunuz al ashara ci ñaareelu kanz bi ci faslu tajalli wa ta'addud wa tabadul wa tamassul wa tashakkul wala wa tahawul wal hulul wal ittihad waaw gis nañ ci ci suñ jotaay yi weesu gisoon nañ ci yi nga xam ne moom moo aju woon ci at tajalli mooy feeñu bi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala di feeñu ci biir lépp ak ci lépp maanaam ba pare di feeñu mbindeef yi surtout doomu aadama euh, et euh, muy boroom subhaanahu wa di wane boppam ci lu ne maanaaw tajalliyaat yi yooyu ak li nga xam ne moom moo ci aju mooy les théophanies moomu lañ ko les manifestations divines yooyu gisoon nañ ko ci jotaay yooyu te leeraloon nañ ko walla alhamdulilah mel na mu am li nga xamante ne moom lañ gisoon ci ñaari jotaay yi weesu yaakaar naa wala ñetti jotaay yi mooy at-ta'addud mooy limu bi nga xamante ne moom la yeneen yi alayhi salaatu wa salaam di mën a limu euh, nekk kenn ba pare mën a nekk ñoo xamante ne ñu bari lañ. nekk kenn ba noppi mën a nekk ñu bari sallallahu alayhi wasallam surtout yenente bi sallallahu alayhi ba pare mën a nekkandoo fu bari en même temps ci benn jëmm bi nga xam ne moom lañu yor ci melo yu ñu yor wala boog ci ay melo yu wuute ba pare nekk kenn ba pare mën di dugg ci ku ci biir nit ñi mën a taxawaay taxawaayu kooka loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam day def loolu comme ni ñu ko gisee woon loolu moom mooy ta'addud maanaam moom kenn la sauf que day mën a nekk ci biir nit ñu bari en même temps maanaam nekk ñooñu maanaam mooy nekk seen volet baatin feeñee ci ñoom gisoon nañ ni sëriñ balaa muy mat sëriñ dëgg-dëgg il faut mu mel noonu maanaam mu nekk koo xamante ne jëmmi yenent bi sallallahu sa wasallam day feeñee ci moom et que yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg moom mooy royukaay bu mag bi moom la yenent moom la borom subhanahu wa def ne moom mooy royukaay yu ñépp moom la jël ne ay jikkoom ñooy jikko yu rafet yi ay meloom ñoom ñooy melo yu gërëmu yi moom la borom subhaanahu wa def ne moom lañu war a topp te amul keneen ku ñu war a topp ku dul moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne nag jëmm yenent bi sallallahu alayhi maanaam ay melo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ci yow mënuñu la topp voilà et sëriñ selon niveau yi maanaam bu dee sëriñu taalim wala sëriñu tarbiya wala sëriñu tarxiya benn bu ci nekk fokk melo yenent bi sallallahu alayhi wasallam feeñ ci nit kooku euh, ba nga xamante ne sax bu fekkente ne dafa yegg ci yenn niveau yi nga xamante ne mooy tarbiya dëgg il faut que mu nekk koo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, day feeñee ci moom ci anam koo xam ne waxam mooy wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëfam mooy jëf yenent bi sallallahu alayhi ay doxalinam ñooy doxalinu yenent bi sallallahu alayhi ay bëgg-bëggam ñooy bëgg-bëgg yenent bi sallallahu alayhi ay mbañam ñooy mbañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne euh, ci la nit ki di di mate dëgg-dëgg sëriñ nga xamante soo ko xoolee daf lay renvoyer dëgg ci jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, waaye maanaam bépp sëriñ boo xam ne soo xoolee du la renvoyé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ci waxam du ciy jëfam du ci doxalinam maanaam du sax xataa ci jëmmam maanaam loolu li muy tegtale moom mooy mooy tanduk ko moo gën moo gën euh, gën a wóor tamit maanaam sori ko euh, gisoon nañ ko li aju woon ci bunt boobu ci wàllu sëriñ ak bunt boobu léegi ñu war a gis insha allah beneen mbir ci wàll googu ba tey mooy ci série boobu mooy at tabaddulu wa taxawulu at tabaddulu moom mooy soppeeku li naan kii day soppeeku mel na nii mais soppeeku na mel na neneen <laughs> voilà euh, mooy métamorphosé wu walla wala wecceeku mooy kat parce que at tabaddulu mooy wecceeku maanaam ne ne voilà wecceeku ak ak taxawulu taxawulu moom mooy jóge ci benn xaal nekk ci beneen xaal hmm? moom di doon tooñee ci muxaddam léegi <laughs> jóge ci benn ci beneen ci <laughs> léegi mu ne am daal kummalul awliya ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu mat sëkk ñi ci wàllu yi maanaam bu nit ki nekkee wàllu bu mat sëkk ñoom am na lu leen borom bi subhaanahu wa defal mooy falahumu ñenn leen ak tabaddulu ak wecceeku borom subhaanahu wa taala daf leen di defal ñuy mën a wecceeku mu loolu mooy wan maanaam wa zuhuru ak di feeñ bi nafsi suwarihim ci seen jëmmi melo maanaam seen forme seen silhouette bi ñu yor dañuy mën a feeñee ci jëmmi silhouette boobu fii amaakin ci ay bërëb shatta yu wute maanaam dañuy mën nekk fii en même temps nga mën leen a gis euh, euh, Ndakaaru en même temps nga mën leen a gis Makka ainsi de suite voilà nga xam ne dañuy mën a wecceeku dañuy mën a wecceeku maanaam seen jëmm dañuy mën a feeñ ci ay place yu bari fa minhum am na ci ñoom man ñoo xam koo xamante ñoo xamante ne yastati'u danañ man az-zuhura di feeñ fi suuratayni ci ñaari jëmm yu wuute waaye fii makaanayni ci ñaari bërëb muxtalifayni yu wute maanaam wa minhum am na ci ñoom fii aksara ci lu gën a bari min zalika ci loolu yëpp fii waxtin waahidin ci benn waxtu ci benn waxtu ñu mën a nekk ñu mën a feeñandoo fu bari comme ku mel ne Seydou Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu nga xamante ne dañ kaa gisoon Euh, yawmu tarwiya muy juróom-ñetteelu fan bi ci weeru aj mooy balaa ñuy dem Arafat ñu gis ko Égypte Misra mais en même temps ñu gis ko Makka nit ñi gis ko Makka maanaam am ñu ko gis Makka am ñu ko gis Égypte maanaam nga xamante ne en même ci place bu bari la comme ni ñu nettalee tam ci Seyd Abdul Qadir al Jilani radiyallahu nga xamante ne benn bés dañ kaa am a invité maanaam ay taalibe yu bari dañ kaa invité ndoo kenn ku ci nekkoo koor gi maanaam euh, sama sama kër laa bëgg nga ndogoo fa sa kër laay kenn ku ci nekk woo ko ko mu ne leen d'accord sa kër laay ndogoo bi heure ndogu jotee ñépp maanaam ñu gis ko ñu gis ko ci ci ku nekk eh, gis ko mu ñëw bi ñu paree ci ëllëg sa kenn ko ci nekk taalibe bu nekk dogu ci ne sëriñ bi këram la dogoo ak yu mel noonu nga xamante ne ci buntu ci buntu kéemaan lay xewee ci buntu miracle la amee maanaam loolu buntu xarqul aada la voilà buntu xar baax la ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp day am maanaam nitu yàlla yi dinañ am xeetu mën a doxalin boobu mën a dox doxalee noona voilà moo tax foofu yi nekk na ci quwwatul insaani kàttanu doomu aadama min haythu ruuhu waaye ci anamuk ruuxam maanaam pas ci jëmmam mais ruuxam donc ruuxu doomu aadama foofu la tasarrufaat yi nekke maanaam tasarrufaat doomu aadama yi mooy le fait que muy mën di exécuter di am benn pouvoir d'exécution et d'administration ci univers bi ci existence bi loolu ci ruuxam la koy defee du ko defee ak jëmmam maanaam loolu moom moo tax ruux bi mooy def miracle yi mais corps physique bi ni mënul def mënul def yu yéemee noonu wala wala yeneen kii déedéet ruuxam mooy def mbir yi kon moom bu ñu xoolee ci euh, côté ruuxam moom doomu aadama moom am na kàttanu muy attamasulu mooy di taxawal di taxawee boppam fii xayri ci lu bokk ak suuratihi jëmmam fii aalami shahaada ci àdduna yi nga xamante ne mooy àdduna yi feeñ liñ mën a làmb di ko daj di ko xool di ko gis mooy lan euh, mooy représentation la fait que muy mën a représenté wu ci beneen jëmm bu bokkut ak jëmmam biñ ko xamee ci àdduna bi mais loolu ci côté ruuxam la koy mën a defee fa yazharu su ko defee mu feeñ fi ay suuratin ci jëmm su ko boo xam bépp jëmm saa bu ko sopp fii suwari min suwari ci jëmmi bani aadama doomu aadama yi xam ne am saaluhu ñoo mel ni moom ay la ay ñoom ñoog ñoom ñoom ñoom ñoog moom ñoo nuroo aw wala ci mën a soppeeku nekk nit comme keneen mais fii suurati mën naa soppeeku nekk ci jëmmi xayawaaneen euh, jur ma wa njaay àll nekk benn kenn ci animaux yi maanaam jël jëmmu animal voilà comme li kenn ci sëriñ si waxoon ne bon waxuma ko directement mais kenn ci taalibe mi moom ko doon nettali mu ne sëriñ bi daf leen a wax ne moom dafa mësa dem benn ci tool maanaam dafa am benn waay bu ñëw non moom moom sax fekke na ko maanaam ki ma ko wax moom fekke na jotaay bi waaye dafa am benn waay bu tukki woon yaakaar naa Afrique du Sud la jóge woon ñëw di ko nettali benn tool bu fa nekk ak yooyu naan ko dafa rafet mu ne ko effectivement man mos naa dem ci tool boobu <laughs> mu ne ko après bu koy nettali ko mu ne ko noo def ba kii mu ne ko mais dama dama soppali woon picc maanaam nekk nekk ci tàgg garab gi nekk comme comme kenn comme yenn ci picc yi te justement am na ay bërëb yoo xamante ne léeg-léeg yenn euh, nitu yàlla yi dinañ fay di dem wala di fa feeñee ci ay yenn jëmm yoo xamante ne dañuy wute nit ñi duñ comprendre lan la parce que nit ku leen gis tamit day foog ne yeneen picc la rek comme wala wala yenn jëmm yooyu la rek comme ñoom fekk nitu yàlla bi moom dem na soppeeku ba bokk ci ñoom yépp nag ay mbir la yoo xamante ne xaqiqatan maanaam daa bokk ci <laughs> li nga xamante ne euh, de manière générale nit ñi duñ koy di soupçonner à la limite day nuru ay lépp aw wala boog su ko neexee mu soppaliku fii suurati ci jëmmi nabaatin euh, gàncax aw wala boog jamaat jamaat mooy loo xamante ne euh, amul ruux mooy am mooy être inanimé yi mooy les choses quoi voilà maanaam kon ci alamu shahada bi maanaam euh, ci ruuxam moom mën na am yii yëpp mën na ko def yii ñu fi tudd yëpp nitu yàlla bu mat bi mais nag lii du awliya u yëpp de kummal yi kummal yi ñoo ko mën te ñi ko mën ci seen biir ñii la mooy mooy aqtaab yi aqtaab yi ñoo ko mën euh, ñoom la ñuy wax abdaal yi maanaam juróom-ñaari nit ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy kilifa àdduna bi ñoom ñoo yilif région bu nekk ci région wu àdduna bi juróom-ñaari ñoom ñoo leen yilif ñooñu lañu al aqtaab dañ leen di wax al aqtaab xutbu yi muy sab'a juróom-ñaari mais dañ leen di wax al abdal ngir possibilité bi nga xamante ne moom lañu am ci mën a def lii voilà ñoom boo bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi leen di tëbbee ci turam bi ñuy wax xafaar Euh, mooy euh, turam boobu noonu tur yàlla boobu muy Ghaffaar li d'ailleurs ci Ma'aarij ji ci Ma'aarij ji euh, indi woon nañ ci ay leeral ci bunt boobu maanaam xaalu daal yi ak seen ay seen ay maam ci tur bi ñuy def sa kii façon fi ismi ta'ala al-Ghaffaar voilà waxoon nañ ci loolu leeral la nañ ko ci wallahi alhamdulillah ñoom kon ay nit lañ ñoo xamante ne borom subhaanahu wa daf leen a defal ñu mën di def tabaddul boobu maanaam di mën di wecceeku ndax ñu tuddee leen al abdal ñi nga xam ne dañu mën am possibilité kooku koobu ñooñu nag ñoom ñooy ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa ñoom la dénk ñuy gérer univers bi et que asamaan bu nekk ci asamaan yi juróom-ñaari asamaan yi dafa am kenn ci abdal yi ku ci taxaw dañ leen di wax ab gaal tamit justement parce que ñoom dañoo wéet dañoo wuutu kenn ci yenent yi aleyhum salaatu salaam parce que yenent bu nekk ci juróom-ñaari asamaan yi kenn ko ci nekk ñoom ñoo leen représenté fii ci kaw suuf loolu moom moo tax xutb bi nga xamante ne moom mooy kenn ci ab daal yooyu juróom-ñaar ñooñu ki nga xam ne moom mooy seen kilifa nekk pôle bi xawsu bi ñu naan ko xawsu bi kooku day taxawee taxawaayu Seydina Idris Seydina Idrisa alayhi salaam moo tax Seydina Idris en réalité moom mooy xutbu bi léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw seen taxawaay euh, ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom la ñoo ko remplacer lu ñu naan kullu waliyin ala kullu nab yiin waliyin ala qadami nabiyyin bépp waliyu bu ne dafa nekk ci ndëggu tànku euh, yenent dafa nekk ci ndëggu tànku yenent euh, moo tax am na kenn ci ñoom euh, ma parce que man ni ma ko comprendre woon mooy rek ne yeneen maanaam da ngay topp ay jéegoom am da ngay topp ay jéegoom am benn bés nag kenn ci ñoom kon euh, may waxtaan ak moom mu ne ma en fait moom ci laa comprendre ne am na beneen sens mu ne dafa gis yeneen boobu teg ndëggu tànkam maanaam ci kawam ci kaw ruuxam de telle ko moom dafa am kers kersa ci mën a yëkkati xool kan la. maanaam moom moom ci kooku la kooku la taxawal maanaam nga xam ne kon kooku noonu mu taxawal maanaam mu représenté ko ah yenent boobu alayhi salaatu euh, maanaam moom mooy maanaam wa maanaam moom day doo da koy doon moom mooy nekk héritier bi ci kaw suuf ce fekk fait daal yi dañoo am beneen rôle bu ñuy jouer beneen rôle bu ñuy jouer mooy euh, univers bi àdduna bi ni muy doxee planètes yi ni ñuy évoluer xam-xam yi ci aju ak secret yi ci yàlla def ñoom abdal yi ñoo koy gis moo tax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gérance univers bi ñoom ñooy gérer ñoo nekk ci gérance bi ñoom la borom subhanahu wa defal lool ñoom juróom-ñaar ñooñu lañ ñoom ñooy al waaw et que bi mooy al qutbul fardul jaami'a moom mooy ki nga xamante ne moom mooy seen kilifa ñoom ñëpp moo leen yëlif voilà awtaat yi ñoom ñooy piliers yi ñeenti ñu mag ñi am na ñaari imaam yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wetu xutbu bi ki nekk ci ndeyjoor ak ki nekk ci càmmoñ kii mooy gérer lépp lu nekk ci asamaan kii di gérer lépp lu nekk ci suuf voilà nga xamante ne dañoo am kenn ku ci nekk ay rôle yooyu joué ci existence bi ci univers bi euh, moo tax nit ñooñu nit yu yéeme lañ borom subhaanahu wa leen defal ay mbir yu garaaw garaaw yoo xam ne c'est insoupçonné bokk na ci li gën a yéeme nag ci seeni mbir mooy la fait ay nit simple lan maanaam mooy soo leen gisee wala ngeen taseeg ñoom mënoo soupçonner ne kii war naa mën a àgg maqaama boobu loolu mënoo ko soupçonner parce que tout simplement ay nit lañ yoo xamante ne maanaam nit ñu simple quoi voilà nit ñu simple la simple naturel voilà dañuy ndikki di añ di reer dañuy nelaw dañuy waxtaan ak nit ñi di ainsi de suite mais seen possibilité boobu ñu ngi ko am ci seen biir ci seen baatin maanaam seen ruux moom mooy moom la borom subhanahu dénk mbir yooyu kon kon ñoom mën nañ loolu wakaza naka noonu yazharu dana feeñ fii aalamil malakuuti fii aalamil bi ci aalamul xayb mooy àdduna bi nga xam ne kumpa la wa mala wal malakuuti ak al malakut malak al malakut benn la ci àdduna moo àdduna mooy asamaan yi maanaam gis ne ñoom ñooy gérer asamaan yi maanaam al malakut moom mooy li ko dalee ci asamaan bu njëkk bi ba juróom-ñaareelu asamaan loolu la ñuy wax al malakut àdduna boobu nag ñoom maanaam ñoom dañ koy mën a visionner di ko gérer di ko gis moo tax ñoom mën nañu saa yu leen neexee ñu dem ci benn ci àdduna yooyu ci ci benn ci asamaan yooyu ñu feeñ fa waaye fii ay suuratin ci bépp jëmm saa bu ko sopp maanaam bu leen sopp jëmm bu leen sopp la ñuy jël pour mën a dem foofu wa hadha te lii kulluhu lépp lii ñu wax yépp fi dunyaa ci àdduna lay amee maanaam àdduna ñoom dañuy mën a mel noonu dañuy doxale loolu woy yaf'alu te day def zalika lii kulluhu lépp bil himmati ci yitteem maanaam force intérieure am voilà voilà force d'exécution bu mu am ci biiram euh, maanaam ci lay ci lay ci lay ci lay ci lay mën a def maanaam bu toogee il ko mu toog concentré wu rek mën a exécuter loolu ci ruuxam naa am euh, rôle yooyu boo ko joué borom subhaanahu wa day am yenn euh, tur turam yi yu mu la ràng yoo xamante ne day am tur yàlla yoo xamante ne yow moom ngay exécuter loolu maanaam moom la la moom la mooy tax ngay mën a def affaire mu mel noonu mais tur yooyu nag borom subhaanahu wa ta'aala daf koo nëbb àdduna bi yëpp ba mu des ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ràngoo tur yooyu ñi ràngoo exécution maanaam ñi ràngoo rôle yooyu. rôle la yoo xam ne képp génn àdduna dina am keneen ku la remplacer ci rôle boobu parce que sinon àdduna bi dootul doxati voilà mais du waat moo tax du waat diwaan yëpp ñoo mën yii nii maam ñu nekk ci diwaanu saalaxe na du ñëpp ñoo mën yii ah yii ñi ko mën <laughs> mooy ñi nga xamante ne ah, ak maanaam bokk nañ ci ci groupe boobu àdduna bi ba àdduna bi daj sept personnes kese lañ bariwul te sept personnes yi dëkkuñu même place maanaam dañuy tasaaroo ci àdduna bi borom subhaanahu wa dafa am loo xamante ne moom la def mooy nitam yi waliyu yi meluñu comme ñun ni yaakaare noonu lañ mel maanaam waliyu yi euh, am na ci ñoo xamante ne xam nañ leen maanaam mën nañ leen a xam diw de waliyu la parce que kat nangam nangam yii kii moom xanaa waliyu la nangam loolu am nañ mais. daf ci bëri ñoo xamante ne ñun mënuñu leen soupçonner dañuy mën a dund ak ñoom ci benn kër wala benn koñ di leen gis tous les jours di leen fréquenter wala ñu bokk ak ñoom place liggéeyukaay wala ñu bokk ak ñoom fac bi ñuy fréquenter wala euh, ñu leen di gis ci magasin yi tout le temps ñu nekk par exemple caissière bi wala euh, ki di garde magasin bi vigile bi ak yu mel noonu mais tout le temps mën nañ nekk ñoom pendant des années. sans ñu soupçonner ni kii bokk na ci wàllu yi yàlla te ñu mën a xalaat ndax kii ci ab ci juróom-ñaari ñooñ la bokk luñ <laughs> ko soupçonner luñ ko soupçonner voilà <coughs> da ngay ñoom rek di dem ak dëkk ngeen di sans nga imaginer ni mais kii mais est-ce que voilà parce que tout simplement simplicité bi euh, amuñu amuñu ay mbooloo yu bëri yi leen di dar ñuy tudd seen tur fu ne ci àdduna bi ñoom lu ci ëpp ci ñoom amuñu loolu lu ci ëpp ci ñoom du ñàkk nag léeg-léeg kenn mën a bokk ci ñoom ba pare borom central defal ko loolu mais loolu ñu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay tur ñu leen di dégg ñu nekk ci kilifteef yi nangam nangam lu ëpp ci ñooñu noonu mënuñoo traverser yenn paa yi sax yàlla tere di yegg ci niveau yu kawe yii nii. yii ay niveau la yoo xam te ne borom subhanahu wa ta'ala daka daka daka nëbb mais aussi dafa am beneen mbir parce que en fait en toute vérité ñii bu leen nit ñi doon identifier àdduna bi yëpp membre dem seen kaw dem ci ñoom. mais au moment où nit ñi duñ leen identifier borom subhaanahu wa ta'aala mooy gindi jëm ci ñoom ku ko neex ci jaamam yi voilà ku ko neex ci jaamam yi lay gindi jëm ci ñoom mais aussi non nu ñu leen identifier mais aussi meluñu comme ñoom ne nit ñi liñ bëgg affaire yi maa maanaam jàpp ne vrai vrai vrai ku yegg yenn niveau yi daa war a dëkk fii wala dëkk fee wala juddoo fii wala papam nekk diw wala yooyu noonu loolu nit ñi ñoom ñooy bëgg mbir mi demee noonu yàlla moom nag moom ko bëggee moom noonu la koy defee. voilà yàlla moom ni mu ko bëggee moom moom noonu la koy defe pas ni ko nit ñi bëggee wala ni ko nit ñi di xalaate que nit ñi xalaat nañ ko wala xalaatuñ ko loolu ñoom seen affaire la que nit ñi bëgg nañ ko wala bëgguñu ko ñoom loolu seen affaire la mais yàlla moom ni mu ko bëggee noonu la koy doxal allahu alamu haythu yaj'alu risalata yàlla moom mooy ki xam dëgg-dëgg fan lay def yeneen tam maanaam bataaxal maanaam le fekk nit ki nekk rasul nekk yenent alayhi salaatu wassalaam fan lay nekk ci biir nit ñi loolu yàllaa koy tànn kenn du taxaw di imposer yàlla ne ko yàlla bon ñun ñëpp dajaloo nañ comme kii mooy suñu kilifa def ko moom mu nekk yenent déedéet mbir mi du demee noonu ah <laughs> yàlla mooy tànn yenentaam ba pare ne na ngeen ko topp yéen mais pas que yow yaay taxaw ngeen dajaloo def seen consertation gis ne kii ngeen bëgg fal ngeen fal ko ba noppi ne yàlla nag léegi ñun danoo bëggoon nag bu fekkee rek am na koo yónni nga def ko waa yi mbir lu demee noonu abadan te loolu bokk na ci li tax yahud yi par exemple amul problème pour gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam même Quraysh ñoom mënuñu woon imaginer ah. Euh, na la ko euh, falaw laa ursila euh, kii rajulun min al qaryatayn azim hmm? lu tere hmm? lu tere am na aaya bu yor boobu lu tere mu nekk rajulun benn waay boo xam ne minal qaryatayni ci ñaari dëkk yi mag yi la nekk ñaari pôle yi maanaam àdduna la fait que mu nekk bipolaire loolu dafa yàgg am mooy Faris ak Rome Perse ak ak euh, byzantin jamono jooju comme nii niñ mënoon wax ñaari pôle yi euh, il y a 40 ans à peu près le fait mu nekkoon États-Unis ak URSS bon léegi nii à peu près mbir mi tendance bi mi ngi jëm ci États-Unis Chine maanaam bipolar bipolarité boobu maanaam mooy occidentaux yi ak euh, euh, communistes yi wala ñoo ñu mel noonu loolu léegi nag ñoom dañ ne mais d'accord falawlaa unzila hadha al-qur'anu ala ala rajulin ala rajulin min al-qaryatayni du noonu voilà wa qaalu lawlaa nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim non ok taykon laa xanaa surtout de voilà lan moo tere ñu wàcc alquran bi su doon dem na bay wàcc su dee dem na bay wàcc kay lan moo tere mu wàcc ci kenn ci gan ci kenn ci ñaar ci ci ci maanaam ku bokk ci ñaari dëkk yu mag yi mais koo koo xamante ne par contre azim maanaam ko màgg lay doon maanaam warta wàcc ci n'importe kii su ko defee ñu mën koo gëm maanaam yàlla comme que dafa bëgg ñu topp ko dafa bëgg ñu gëm ko il fallait que mu faciliter mbir mi maanaam ñoom seen raisonnement lii la yàlla comme que dafa bëgg ñu gëm ko topp ko mu dem ba yabal mais pour mu faciliter mbir mi dafa waroon a tànn rek kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci ñaari pôle yu mag yi nekk ku mag foofa mu yebal ko bu ko defee léegi tey alxuraan bi daal di tasaaroo ci àdduna bi ñépp xam ne lii mooy dëgg du dëgg ñoom noonu lañ gisee maanaam gis ngeen raisonnement bi ni mu ni mu demee ñun suñu raisonnement moo gën a néew doole fuuf ànd ak loolu ñun ñu ngi jàpp mbir bi <laughs> parce que yii fiiru Makka yi dañoo amoon beneen problème bu ñu am ñoom tamit mooy lan mooy ne mais dëgg la que ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam woy ak niñ ko xamal yépp xamaluñ ko lu bon depuis mu nekk xale nangam nangam ainsi de suite tout ça mais quand même ku pauvre nii nan la ko yàlla mën a yabalee quoi koo xamante ne amul benn mbooloo ci ginnaawam nan la yàlla mën a yabalee ku mel nii koo xamante maanaam koo xam ne njirim la mais nan la ko yàlla man a yabalee ko imagine nga ni ñoom maanaam lii mooy cadre yonent c'est comme ci cadre yonent la yàlla dul faale loolu waxuma laaj ci cadre wali yi parce que yonent moo ëpp enjeu wali yu wali yu yàlla buy def wali yu moom moo koy def fu ko neex def ko ci ku ko neex mu mel ni ni moom mooy mooy doxalee noonu tey mën na nekk kii ba nit ñëpp commencé koo ràññee borom bi dem def ko feneen te loolu day tax ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay intention yu baax yéene seen yéene baax te yàlla rek tax leen jug ñooñu rek ñooy jublu ci vrai wala yuy ñeneen ñi des ñëpp dañuy topp mbooloo mi ak askan wi sauf que effectivement malgré loolu tamit ñii yàlla da leen di nëbb beneen mbir bi nga xamante ne jar naa leeral mooy ne ñoom ñii nii yàlla bu leen concentré ci benn dëkk mbiru deme noonu région bu nekk ci àdduna bi àdduna bi juróom bu nekk day am ku koo xamante ne moom mooy gérer région boobu muy juróom ci seen biir nag ci la xutbu zaman ne mooy pôle mooy xaw maanaam nit ñi buñ imaginer ni seen diw mooy pôle mooy xutbu sëriñ diw ci ab abdaal yi la bokk sëriñ diw ci maanaam buñ imaginer ni mbir mi noonu lay defe comme comme ni ko gars yi di fooge mbir mi demewul noonu de déedéet bu amee kenn ku nekk foofu kenn lay doon benn nit lay doon te loolu moom mooy tout dépend parce que histoire ay benn siècle mën na romb ci benn réew duñ am mukk ku mel noonu siècle mën na romb te benn réew duñ am ku mel noonu donc maanaam sama <coughs> voilà mbir mi du demee comme ni ko nit ñi yaakaare loolu demewul loolu il faut nit ñi génnee ci seen xel ne mbir mi dafa am problème localité la ñii lu yàlla da leen defal lii et que nit ñu baax ñëpp foofu la ñuy nekk mbir mi du demee noonu voilà yàlla adduna bi mu yaatu moom muy tànn def lu ko neex yéen ngeen bëgg yàlla jël seen dëkk kese ak ni mu tuutee population bi ni mu dawee ñëpp ñu baax ñëpp ñu am mu def ko foofu loolu maanaam ne serait-ce logiquement maanaam wala ci lu yanu maanaam maanaam da ngay xam lii non affaire bi s'accroche am na lu am na am na lu am na lu lu lu lu lu doxul rawatina dëkk boo xamante ne lu mu néew néew néew ñeent fukki xut bu daje nañ fa maanaam lu mu néew néew néew nag. ndax ñii dinañ ne seen xalifa bi mooy xutbu zaman ñee ne xalifa bi seen xalifa mooy xutbu bu ñeneen ñi ne seen xalifa mooy xutbu zaman ñeneen seen xalifa mooy xutbu zaman ba muy ñeent fukk wala mu ëpp léegi nag mu des ñi nga xamante ne kenn xamu leen wala boog siiwuñu am ñu nekk ci suuf neen xoo koy xutbu zaman ah ak ñeneen ak maanaam bu ñu ko compter wee daa rek dinañ am téeméer rek lu teg ci benn réew bu ndaw boo xamante ne euh, bu ñu delloo Euh, ñeent fukki at ci gannaaw matuñu woon cinq même cinq millions de personne kese lañ ñeent fukki at ci gannaaw cinq millions de personnes kese lañ maanaam léegi nii xëy na bon jurante gi gën naa bari mais jurante gi gën a bari taxul mbaax gi yokk kon du tax potentiel xut bu zaman génne ko gën a yokk tamit. <laughs> voilà. voilà te loolu mooy quatre-vingt-deux années quatre-vingt-dix. ci ah. recensement wu quatre vingt voilà voilà te diggante bi mbaax gi yokkuuf maanaam yokkuufi googu yokk voilà kon voilà kon potentialité wu xutbu zaman génn ci am na am na parce que yàlla mooy def ngëneelam fu ko neex waaye nag maanaam ci côté probabilité day gën a faible parce que tamit yàlla am na yeneen i maanaam yàlla yeneen i réew am na ko am na yeneen réew dégg nga yàlla am na ne yeneen i réew ci àdduna bi foo xamante ne nit ñaa ngi ko fay jaamu ay nitu yàlla ñu ngi fay juddoo ay nit yu baax ñu ngi fay am ay borom xam-xam yu mag ñu ngi fay màgge ak yeneen ak yeneen loolu yàlla am na ko maanaam kon ñii lii nii yëpp dañ koy mën a def ci àdduna voilà fa ruuxuhu comme ku mel noonu moom ruuxam laxaa ñeel na ko kamaalul itlaaq matuk joyal fi hadha zuhuri ci bileg feeñ fii aksari ci lu ëpp min suuratin ci benn jëmm ilaa alaafu suwar jëm ci ay junniy jëmm fii aanin waaxidin ci benn jamono benn moment dañu mën loolu dañuy mën di di mën di soppandiku ci ay melo yu bari bari bari mu ne watastati'u te dana am kàttan ruuxuhu ruuxam tadabburu ci di soppandiku ah, maanaam di am administration gérance kullu hadhihi suwar ci yépp jëmm maanaam tey bu soppee ko bu soppeekoo euh, ci ay jëmm yu bëri maanaam maîtrise bi muy am ci jëmmam maanaam nii maanaam nit comme ni ñun kenn ku nekk ci ñun maîtrise bi nga am ci sa jëmm ji ñoom bu ñu soppeekoo nekk ay junniy jëmm noonu la ñuy mën amee maîtrise aussi ci jëmm yooyu yëpp. voilà comme waa àjjana la mel xam nga fii nii ñi fi ne ñun ñii du ñun ñëpp ñoom ñun ñoo am wilaaya googu maanaam comme kamaal googu ci wilaaya du ñun ñëpp ñoo ko am mais àjjana ñun ñëpp koy am moo tax ñun àjjana dañuy mën a am possibilité wu yor nombre de jëmm yu ñu neex ñu mën a dem maanaam kii nekk euh, ba ne këram gi nekk fee beneen jëmm ji nekk kër sama kër ga nekk fële beneen jëmm ji nekk ci beneen kër gi nekk fee beneen jëmm ji di lekk euh, pomme beneen jëmm ji di lekk orange beneen jëmm ji euh, nekk ak euh, kenn ci soxna yi fee urul ay ni beneen jëmm ji nekk ci keneen beneen urul ay ni fële beneen jëmm te yii yëpp maanaam li ma fay dundandoo en même temps ak bànneex yi ciy jóge yëpp dama koy yëgandoo en même temps ba pare damay am maîtrise ci soppandiku ci jëmm yi ma am yëpp lu tax parce que loolu ci sama ruux laa koy defee maanaam ci nekk àjjana ci ruuxam lay defee lii yëpp alors que ñun fii nii ci kaw suuf suñu jëmm yi maanaam côté physique bi moo ëpp doole côté métaphysique bi ci ñun maanaam loolu moom moo tax ñun suñu physique euh, ñun on imagine mal que ñu mën a nekk ñaar en même wala ñett ñeent juróom juróom benn en même temps jàpp waxuma laa ñu nekk ay junni en même temps di defandoo en même mais su fekkente ne dañoo demoon ba suñu ruux ëpp doole comme ñii kuma kumal yi nga xam ne seen ruux moom moo dominer adduna bi maanaam dafa dafa supplanter adduna bi di gérer adduna bi yépp seen ruux dañoo mën def loolu bu boobaa dañuy mën di jël seen jëmm yi di ko soppi ak di ko multiplier ci ay place yu ba noppi di mën def yooyu yëpp mais li gën a yéeme du loolu li gën a yéeme ci ñii seen biir du loolu mooy léeg-léeg mu am ñu mel nii te loolu moom mooy xaalu yenn afraad yi ma fàttefal kunuus yi surtout maanaam ñu am possibilité mën a def lii ba pare duñ ci sax rendre compte duñ xam ne sax mën nañ ko tellement que yàlla rek la njiital maanaam ñoom bu ñuy dégg yu nii da leen di yéem di jaaxal ah lii mën na am na ñu mën lii ndege ne ñoom mën nañ ko mais sauf que du ñu am euh, maanaam kiwuñu amuñu cons maanaam musuñu yittewoo lool ba mën ko ba def ko musuñu ko yittewoo ba def ko tey tey tey su fekkoonte ne amoon nañ yitte bi maanaam mbir mi naa jëla sa loxo day door voilà su doon rek dem nañ ba mën am yitte bi léegi tey ñu def ko daal def kéemaan yu mel noonu mais nag seen xel du ci dem te boo leen di wax ne mën nga ko sax ñoom buñ ko gëm parce que tellement que ñoom pour ñoom mënuñu dara yàlla rek a man yàlla lañ bàyyee lépp kon loolu moom mooy at tabaddulu loolu wala yi lañ koy def maanaam mais ñenn la ci ñoom ñoom ñëpp mu ne am ma taxawulu ndaal soppandiku maanaam nekk ci benn xaal dem ci beneen xaal mooy soppeeku jóge ci benn xaal ci beneen xaal kooku mu ne fa inna naka lu mooy lillaahi aji sax la ñëer buur yàlla ta'ala aji kawe ji maa loo xam ne laa yox saa mënee fu ko li mina sifaat ci ay melo wala asmaa yi ak tur yàlla li mu yor ci ay tur ak i melo mënee fu ko voilà mu nekk ko teg amul par exemple quatre-vingt-dix-neuf tours kese wala cent amul mille mille mille mille kese muy quatre mil déedéet yàlla li mu yor ci ay tour ak i melo maam du jeex du jeex ne serait-ce pour àdduna bi univers bi existence bi ne serait-ce pour univers bii ni ñu ne euh, particule bu nekk borom subhaanahu wa daf cee bindee maam ci benn tur la ko bindee te amul ñaari particule yoo xamante ne ñoo bokk tur bi leen yàlla bindee amul ñaari atum yoo xam te ne yàlla tur bi mu leen bindee benn la amul ba pare du jëfandikoo benn tur maanaam du jëfandikoo benn tur pour bind ñaari particules yu wute waaye ñaari particules yu wute du ñu jóge ci benn tur maanaam mooy ne benn particule bu nekk ak turam benn particule bu nekk ak turam benn particule bu nekk ak turam waaw jëmm ju nekk ak turu yàlla bi ko yàlla binde jum ju nekk ak ni borom subhanahu wa ta'ala fee ñëwee ci moom te yàlla du def defaat déedéet du def benn biir ba pare jëmmi mbir bi nga retrouver waat ko ci univers bi nii da ci espace bi wala ci temps bi loolu yàlla du ko def lu mu feeñu def ko pare na ci doot ko defati mi ngi ci leneen kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk ak damuy feeñal voilà comme ADN yi ku nekk ak sa bos comme empreinte yi ku nekk ak sa bos jëmm yi xar kanam yi lu ñuy nuroo nuroo nuroo am nay subtilité ay wuute ku nekk ak sa bos te noonu mu nekkee ci jëmmi doomu aadama yi noonu la nekkee ci jëmmi ñeneen ñi ci des ñëpp mbindeef yëpp yàlla du def dara ba pare defaat ko lu am ci benn moment photographie boobu noonu ci instant boobu dans l'espace c'est fini dootu amati pour l'éternité dootu amati maanaam ci kaw loolu kon yàlla li mu yor ci tur ak ay melo du jeex du xaaj jeex du xaaj te amul fu mu yem ci boobu nag lu amul fu mu yem mën naa ne ci sens boobu lu amul fu mu yem mën naa ne parce que lu tax parce que le fait que borom subhanahu wa laa saa su nekk mu mën a am capacité bind lu bees. te loolu noonu soo ci maam possibilité wu ñu xam ne ah lii lu bees mën na cee tegu loolu mooy wane ne mën naa ne dans ci beneen tey bu ñu jëloon ci nombre rek nombre yi ni ñuy différencier wu 1 ku ne xam na ni wuute na ak 2 2 wuute na ak 3 3 wuute ak 4 loolu xam nañ ko maanaam ce qui fait que ni possibilité wu saa yoo amee benn nombre nombre bi lu mu rii rii rii rii nga teg ko xalaat ko mën nañ la ñuy yokkal 1 rek mu nekk beneen nombre bu ko maanaam possibilité boobu nga xam ne amul fu mu yam loolu mën naa ne. loolu moom moo tax dafa am ah, ah, ah, ak ak tas tasalsul façon la dafa am ak tasalsul fil xidam loolu mënta nekk voilà mooy comme niñ doon wax ci taxawiya bi maanaam lool moom mënta ne maanaam bu ñu delloo ginnaaw mooy l'infini foofu mu loolu mënta ne mais li mën a nekk moom mooy plus l'infini loolu mën naa ne ci at tasalsul fil abad loolu mën naa nekk loolu moom moo tax ñu juum ci tasalsul yépp lu ci ëpp foofu lañ juumee maanaam ñu jàpp ne tasalsul mën naa nekk maanaam moom mooy lu waral lii nga lii loolu lu ko waral nga ni lii loolu lu ko waral nga ni lii loolu lu ko waral nga ni maanaam ba pare mu nekk loo xamante ne amul fu mu yem ci ginnaaw loolu mënta ne loolu moom mënta nekk voilà. non non non maanaam. déedéet mooy tey. voilà maanaam exemple yi ñu joxe woon tey par exemple moom mooy tey boo ne Euh, bu bu bu bu ma ne boo boo yoree sa entreprise nga ne ma da nga may signer contrat par exemple contrat bi nga ma bëgg a contrat boobu da nga naan waaw man de bëgg naa la ko signer mais nag balaa ma la koy signer il bi d'accord ci directeur bi signer ba pare directeur bi ne waaw d'accord ñu ne fusion mais man pour ma signer il faut que suñu directeur bu mag bi signer directeur bu mag bi ne d'accord man dinaa bëgg naa signer gaa mais pour man ma signer il faut que ministre bi signer ministre bi ne d'accord dinaa signé mais man foog ba fu ma signé foog président signé maanaam mbir moom bu amul fu mu yam loolu mënta nekk fu fekkente ne man am naa signature maanaam yow soo signé contrat bi li muy tekki moom mooy mooy ne ñi mën a influencer sa décision am na fu mu yem. parce que su amul woon fu mu yem su amul woon fu mu yem. du voilà du signé bukk par exemple bu ñu nee suñu jotaay bi il faut que mu am lu ko jiitu maam tey sama wax ji il faut que mu am lu ko jiitu loolu maam lu ko waral loolu waral ko loolu lu ko waral il faut mu am fu mu yem parce que su amul fu mu yem kon du ma wax mukk au moment où wax naa mooy ne cause yi waral ba ma tey jii ma toog di wax mooy am na fu mu yam maanaam loolu moom mooy attasalsulu fil xidam loolu moom fokk day am fu mu yem munoo imaginer loolu la ak tasalsul fil mu'assir mooy ci ki euh, sériation buy dellu ginnaaw ci ki indi jeexitam maanaam ci kaw loolu dañuy xam ne ci ci lu jiitu fokk àdduna bi am na fu mu yam fu mu tàmbalee loolu fokk day am parce que le possibilité wu mu bañ a am fu mu tàmbalee tasalsul bi dafa yàqu moo tax mënta ne maanaam fokk dafa am fu mu tàmbalee mais bu dee ci kanam nag maanaam loolu foofu loolu laa doon wax léegi nag mooy at tasalsul fil euh, euh, fil abad maanaam lu jëm ci kanam dem ba abadan loolu par contre mën naa ne loolu moom mën naa nekk maanaam ñu bari nag dañuy jaawale ñaari xeet tasalsul yi waaw <laughs> ñaari xeet yooyu ñu ñu bari dañ koy jaawale waaw non mooy l'infini amul dans la réalité existe en fet amul plus l'infini moo mën a ne tey par exemple am na voilà maanaam mu moo loolu maanaam loolu moom lañ moom lañ léegi nii maanaam que ni mooy l'infini mënta nekk plus l'infini par contre mën na nekk te d'ailleurs mooy l'infini li tax mënta nekk loolu tamit joxe woon nañ ci beneen exemple ci taxaw ci kuuru taxaw bi mooy tey bu ñu xoolee bu ñu delloo gi ginnaaw ne moyen l'infini dans le temps ñu jël dans le temps moyen l'infini dans le temps ñu jël benn date bu mu mën a doon exemple bi ñu mooy gane àdduna yenente bi sallallahu alayhi ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kat mi ngi gane àdduna sàngam te ah maanaam moyen temps boobu ah ñu ne kon moyen l'infini ba point A bi après tey diggante yenente bi saa alayhi wasallam gane àddunaam ak tey jii tey ji mu nekk B maanaam diggante A ak B maanaam gane àdduna yent bi sallallahu ak tey su doon moyen infini am na maanaam diggante ñun suñu temps ak moyen infini day tolloo exactement ak diggante yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gane àdduna ak moyen infini su doon moyen infini am na ñaari temps yi dañuy tolloo te xam nañ ne ñaari temps yi tolloo woon parce que lan diggante bi mu ganee àdduna ak léegi beneen temps bu écoulé wu la bu yokku ci temps wu maanaam loolu da wan ne mooy ne fi ni amul ci ginnaaw ah voilà loolu leer na wal voilà <laughs> voilà loolu moo lay wan ne mooy ne ci ginnaaw amul alors que am na ci fu muy mën a amee feneen mooy par exemple pour pour xaajale maanaam partition loolu infini am na foofu moo tax mais loolu day dellu ci plus l'infini bi mooy ci partition mooy tey lan mooy tey lu mu mën a jël mën naa ko xaajale amul maanaam lu mu benn jëmm bu mu mën a nekk bu ma ko xaajale maanaam ci xel laa waxa waxuma possibilité bi ci suñu matériel mais possibilité xel ma ma dagg ko en loolu noonu ma xaajaat ko loolu noonu ma xaajaat ko loolu noonu ma xaajaat ko maanaam loolu noonu maanaam xaajale yu ndaw ndawaan ndawaan ndawaan yooyu mën na dem ba plus l'infini maanaam moom mooy lu mu tuuti tuuti tuuti possibilité yi ñu xaajaat ko ci xel mën naa ne possibilité ma xaajaat ko ci matériel xëy na loolu mooy jafe mais ci xel dana ma a waaw ci xel moom mën naa nekkaat maanaam moo tax put mooy <laughs> voilà mooy mu gën a tuuti à l'infini loolu mën naa nekk waaw mais yooyu yëpp après euh, yooyu moom mooy tax ñu mën a comprendre que ni àjjana dund àjjana abadan boobu wala dund safara abadan boobu mën naa nekk loolu moom mën naa ne li mënta nekk nag mooy àdduna bi bañ am fu mu tàmbalee loolu moom mënta nekk voilà mais parce que tout simplement amuk àdduna bi day dépendre ci amul ki ko amal rek saa yu ko bëggee jeexal mu jeex saa yu bëggee mu continuer mu continuer te kooku mooy yàlla comme moom yàlla amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem kon moom moom am na sañ-sañ ci bi mu nee lii lay feeñal maanaam àdduna bi am bu ko neexee mu continuer ba faw loolu su ko neexee la su ko neexee mu yamal ko fenn mais possibilité wu ne àdduna bi wala àjjana wala safara am nañ fu ñu mën a yam maanaam nekk yàlla su ko neexee mu arrêté leen loolu moo possibilité matériel bi maanaam ak xel nangu ko loolu mën naa ne maanaam loolu lañ ci jublu woon waaw xam naa ñu yem foofu bu julloo pare wallah hmm? wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala euh, kon ñu ngi doon wax ci borom subhaanahu wa ta'ala ay turam maanaam ne amul lu ñu maanaam du lu ñu mën a peek lu mu am ci ay tur ak ay melo maanaam mënul soumettre ci dénombrement voilà alors que àdduna bii ñu ne euh, mboolem lu ci nekk euh, day mën a soumettre ci dénombrement euh, ba mu des maanaam day ba mu des ay mbir yi nga xamante ne maanaam ñun ñoo ko dul mën a limu mais cim xel cim xel mën naa maanaam Euh, dénombrement bi mënta nekk ci xel mais mën na nekk mën na nekk ci matériel tey par exemple bu ñu jëloon benn cercle cercle li ci nekk ci ay point dafa infini mais en même temps comme que dafa délimité wu maanaam dafa délimité wu donc day nekk loo xam dafa tënk mais que li ci nekk ci point ci biir dafa infini infini boobu nag maanaam c'est une forme de parole rek parce que en réalité dans la réalité infini wul maanaam parce que dans la réalité bu fekkonte ne am nañ possibilité ñun dénombrer ko dinañ ko mën a démontrer benn moment ci moment yi voilà moo tax imam al-Ghazali rahimahullah wa radiyallahu anhu doon expliquer bi muy wax par exemple le fait que àjjana amul fu mu yem mu ne wala àllaaxira maanaam mooy xew-xew yi am ci àllaaxira ginnaaw bi nit ñi duggee àjjana ak safara amul fu mu yem li tax nag amul fu mu yem maanaam pour ñu revenir ci léegi li tax amul fu mu yem mooy ne borom ko amal moom moo sopp ne amul fu mu yem parce que xel mën na nangu ne tey bu fekkente ne lii day waral lii loolu waral leneen loolu mën na waral leneen et que bu ñu demee ba ci benn moment donné maanaam mbir mi am fu mu bañ maanaam ne loolu tamit waral leneen maanaam ci gàttal mooy bis bu nekk beneen bis tegu ci loolu mën naa ne maanaam bis boo mën a xalaat rek am beneen bis bu ñëw ci ginnaawam mais nag borom subhaanahu wa ta'ala saa yu ko soobee lay yamale bis yi ne fii mooy bis bii mooy bis bu mujj bi dootul amati. yawmal qiyaamati li tax ñu naan ko yawm euh, yawmul aaxir bis bu mujj bi wala yawmun aqiim bis bi nga xamante ne dafa jaasir parce que tout simplement bis la boo xamante ne amul beneen bis bu ci tegu maanaam li muy tekki moom mooy. Euh, guddi amul ci ginnaawam maanaam bis boobu amul guddi ci ginnaawam jeex na c'est fini fële mbir yi maanaam li ci des yëpp éternité la mais éternité la boo xam ne borom subhaanahu wa moom moo def beneen façon dundin mën caa ne voilà beneen façon dundin mën caa ne waaye euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'aala mooy organiser espace bi ak temps bi moom ni mu ko neexee pas selon benn mbir moo xamante ne obligatoirement daa war a demee nii. déedéet moom borom subhaanahu wa ta'aala moo koy natt nu mu ko neexee te loolu yëpp ay feeñuwaayu turam lañ ak ay meloom moom borom subhaanahu wa ta'aala ah, ne comprendre nga loolu di nga comprendre euh, ne tur yàlla yi ak ak ay meloom maanaam amuñu fu ñem tur yàlla yi ak ay meloom ñoom amuñu fu ñem te borom subhaanahu wa ta'aala su ko neexoon. day jeexal ajju ajjana jeexal safara ba pare continuer di nekk moom parce que comme nekkam amul woon tàmbali doom doom fu mu yem parce que am fi mu yem moom mooy lu am fu mu tàmbalee lu amul fu mu tàmbalee moom du am fu mu yem moo tax lépp lu am fu mu tàmbalee itam war dañuy ragal ci mu am fu mu yem bës jot mu jeex hmm? comme ni nga xamante ne boroom xel yëpp noonu lañ ko noonu lañ ko xamee léegi nag mu ne fal waliyu waliyu yàlla bi moom yazharu day feeñ li xalqillaahi ñeel yàlla yi fi ci melo allati bi nga xam ne yag suuxaa moom la ko sànge allahu yàlla taala aji kaweje iyaahu boobu maanaam moom cest di dire que waliyu yàlla bi te loolu point la bu am solo waliyu yàlla bi yàlla ci turam ak melo yi mu ko ràngee rek lay feeñee buy feeñ ci nit ñi du feeñee ci lu bokk te turu melo yu ko yàlla ràngee jeex na parce que li tax mu nekk wàll yu moom mooy ne dafa méngoo ak yàlla maanaam dafa nekk koo xamante ne dafa am benn collaboration bu mu am ak yàlla benn partenariat bu mu am ak yàlla donc ci kaw loolu borom subhanahu wa ta'ala day jël ay turu boppam moom ak ay meloom ràng ko ko moom wàll yu bi su ko ko ràngee euh, moo tax suy feeñ ci mbindeef yi day feeñee tur yu tur boobu ak melo boobu donc loolu moom moo tax muy yor ay caractéristiques et que comme que tur yàlla yi yàlla feeñal comme amul fu ñu yem donc wàllu yi seen ay melokaan tam mën nañ attendre mën nañ xaar ci mu bañ a fu mu yem moo tax benn wàllu yu mën mën na bañ a nuroog moroomam euh, loolu bokk na ci dëgg-dëgg kiiraay yu mag yi ci wàllu yi mooy le fait nit ki di mën a jël benn wàllu yu def ko type prototype. jàpp ne mboolem wàllu yi ni kii lañ war a mel ce qui fait que sa ay ñu gisee beneen wàllu yu keneen ku bokkute maanaam ku melul ne kooku ñu ne non kon kii du wàllu yu parce que bu doon wàllu yu dina mel ne diw sàngam maanaam au moment où nuróowul ak diw sàngam kon kii du wàllu yu maanaam loolu nag mu nekk <laughs> kiiraay bu mag woo xamante ne day dal ñu bari bari loolu li ko indi mooy gisuñu ne borom subhanahu wa ta'ala dafa def ci wàllu yi ak xeetu soppandiku ci anam goo xamante ne maanaam dañuy nekk ci ba dañuy mel nii tey suba ñu mel ne ginnaaw suba ñu mel ne ne benn nit mën na mel noonu mais benn nit mën na mel ne nag keneen mel neneen keneen mel neneen keneen mel neneen te du ñëpp ñu nekk ay wàllu li leen caractériser maanaam ñoom ñëpp ñu nuroo ko parce que lii bu ñu ko waxee jooyal ko noonu ku mën naa dugg ci borom ndaw nga jàpp ne wàllu yu la wala boog nit ñi mën a mën ko jiiñ wilaaya ne kooku wàllu yu la sans ñu mën a taxaw ne euh, non kii moom bokku ci. maanaam il faut que mu mën a am lu ñu koy délimiter ba ñu mën a xam ne kii ci la bokk wala kii bokku ci maanaam ñu mën a wax ne kii moom bokku ci mooy lan mooy al iman wa taqwa yàlla gu dëgër këcc ak ragal yàlla gu leer nañ ragal yàlla nag moom mooy ngay jëfe ay ndigalu yàlla di bàyyi ay tereem te moom yàlla rekk mu tax te nga teg ko ci njàngale maanaam wàcc maanaam euh, alquraanu yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi loolu mooy ragal yàlla maanaam mooy nit ki di mën di moytandiku mergu yàlla ak sànjug yàlla ngërëmal yàlla gënal ko leneen lu dul loolu yàlla la fekkee yàlla kontaan loolu nekk priorité ci lépp mais que muy moytandiku merug yàlla ginnaaw bi mu amee ngëm yàlla bu dëgër loolu moom mooy waliyu maanaam loolu mooy critère bi nga xam ne waliyu yëpp ñoo ko nuru mais koo xamante ne lu ko neex lay def ci lu bon lu ko neex lay wax yi nga xamante ne simple jullit boo xamante ne sax yéegul niveau wilaaya yenn yi maanaam simple jullit ñemewu koo def yow nga gis nit ki di ko def ba pare nga jàpp ne kooku waliyu la parce que nangam parce que nangam parce que nangam xaqiqatan loolu yanuwul maanaam diingat gi ñu teel nag comme li Cheikh Omar Fouti wax radiyallahu anhu euh, yaakaar naa su ma juumul ci dix-septième chapitre bi la wala dix-huitième ci Rimah bi mu ngi ciy expliquer mais maanaam parce que boo xoolee chapitre yu njëkk yi da wax wala yu diingat wala yu baaxul nangam nangam ak yu mel mais foofu noonu benn point la rek ci Rimah ba Rimah daj benn point boobu lañ ci gis mu leeral benn mbir moo xamante ne bu mat a bàyyi xel la mooy mooy mboolem yi ñuy wax ci wàllu yu yépp nag mi ngi amee ginnaaw ba wilaaya ngi saxee maanaam buñ naan wàllu yu kenn du ko dingat bu defee loo xamuñu xamul wala mu doxale noo xam ne maîtriser woo ko danga nga ciy maandu nangam nangam yooyu yooyu yépp buñ koy wax kañ la pour lan la pour ki nga xamante ne wilaayam lan sax na mooy ki nga xamante ne leer na ne la ab wàllu yàlla la mais ki nga xamante ne leeru la ne wàllu yàlla la moom kooku bokkul duggagul ci biir maanaam mi ngi mel tey buñ naan la médecin bi soo demee mu lay kii yow lu mu la wax rek def ko ah bu lay seet bul bul bu la joxee garab bul ko nekk di weranteeg moom ci garab gi mu lay jox bul ko diingat ci lii wala bul ko diingat ci laa loolu buñ nee médecin bi na nga ko defal loolu na ko nangul ki ñuy wax mooy ki nga xamante leer na ne médecin la parce que ki mu leeragul ne médecin la kooku boo ko nangulee loolu dalay day yàq sa wér-gu-yaram ah <laughs> voilà maanaam kon ki mu xis <laughs> ba leer ne médecin la loolu kookoo tax ñuy wax wala yu tamit noonu la demee maanaam ki nga xam te ne xës na ba leer ci ay preuve yu rëy yu bëri yu tegaloo yuy wane ni kii moom wala yu la mënta demee ne ne kooku la ñuy wax ne bu defee loo xam ne yow xàmmee woo ko maîtriser woo ko bul ko diingat mais ki nga xamante ne amul benn preuve buy wane ne wala yu la kooku dañ ko war a diingat te dañ ko war a weer tamit dañ ko war a diingat mais dañ ko war a weer tamit balaa mu yàq àdduna bi. mooy léegi sax mu weer boppam fa. waaw mais mooy weer boppam mais bu weeree boppam ci kanamu ci kanamu nit ñi mais ñu bari bari duñ xam ne maanaam bien sûr ki ñuy wax tamit ne dañ koy weer mooy ki nga xamante ne dakaa def publiquement yi muy def ak yi muy wax mais ki nga xamante ne yi muy wax ak yi muy def da koo nëbb kooku tamit waruñu ko xaw yi suturaam ci biti parce que au moment où dafa nëbbu bi muy wax ak bi muy def. mais ki nga xamante ne li muy wax ak li muy def daf kaa def ci public bi ñëpp gis ko maanaam kooku dañoo war a taxaw di ngat mbir moomu. te bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax mbir yi yàqu carrément mooy nag mooy la fait que nit ñi du mooyu di maanaam du mooyu giñ du mooyu di ngat jàpp ne di ngat ci boppam euh, le simple fait que tey baatu di ngat nekk lu péjoratif maanaam nekk loo xam ne foo ko waxee nit ñi xel maanaam lu ñaaw la ñuy jàpp. nit ñi lu ñaaw la ñuy jàpp tey par exemple ne ah noo kooku day diingat non kooku day diingat diingat kat la maanaam baat boobu nekk baax boo xamante ne bu ñu ko waxee rek li ñu ci jublu mooy ngàññ alors que diingat mooy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu def waa Makka mooy diingat ne leen seen maam yi li ñu nekkoon baaxul seen yàlla yi ngeen di jaamu dara baaxu ci mooy jëmmi diingat loolu mooy diingat yeneen yi alayhi salaam saa yu ñu wàccaan première chose bi ñuy def mooy diingat. wan nit ñi ne leen lii ngeen jàpp du nii seen maam yi li ñu nekkoon parce que ñoom bokk na ci ful tout le temps fi ñuy làqatoo mooy suñu maam yi ci lii lañ nekkoon. bu doon bu dee ñun sénégalais mag ñi lañuy wax. moom la ñu wax mag ñi lii lañ nekk mag ñi nekkee ko loolu tekkiwul dara maanaam amul sens amul valeur juridique mag ñi nekkee nangam amul valeur juridique tekkiwul dara. ñu nekki ko ak ñu bañ ko nekke mooy am képp lan moom moo jar a xool ce que loolu dëppoo na ak lu baax waaw wala déet lii rek moom mooy masala bi bi ñu war a laaj bu fekkente ne mag ñi li ñu nekk woon baaxul mais baaxul tout simplement moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne awalaw kaana abaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wa laa yaqiluuna mais mais bu fekkente ne seen baay yi ak seen maam yi xamuñu woon dara te doon ñu woon xel maanaam loolu mooy li nga xamante ne amul sens maanaam il faut que ñu comprendre que ni loolu amul benn sens amul sens amul valeur juridique tekkiwul dara mi ngi mel ni tubaab yi rek bu ñu fi nekkee tout le temps ñu way nos valeurs euh, ça ça c'est les valeurs de c'est voilà la laïcité c'est c'est les valeurs de la république maanaam mu nekk valeur de la république et que mu nekk c'est notre culture notre culture judéo-chrétienne nous impose nangam nangam maanaam loolu taxul ba loolu nekk dëgg seen laïcité bi dafa imposer benn façon de voir que ni façon de voir boobu réalité dëgg la non non non moom ñu toog naan sunu mag ñi leen la fi bàyyil nangam nangam loolu taxul mu nekk dëgg maanaam euh, dëgg ci fi ñu koy natte mooy ci li yàlla wàcce muy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi ci loolu la ñu nattee dëgg te dëgg na mooy li nga xamante ne mooy li gën a impartial ci àdduna maanaam dëgg mooy ki gën a maanu ci àdduna maanaam moom moom maanaam yow yaay dëppook moom rek mais moom jamais mooy ki ëpp ful la ci àdduna yow yaay dëppook moom mais moom du ñëw rejoindre la abadan voilà te ku mën a doon moom day mën a ràññeeku maanaam moom ku mën a doon day mën a ràññeeku su fekkee ne dangaa wuteek moom loolu mooy dëgg kon li euh, mën a layee ay waaw ñun kat na def dëgg yàlla nangam nangam suñu loolu tekkiwul dara maam suñu maam yi lii lañ fi bàyyi sunu mag ñi lii lañ fi bàyyi nangam nangam loolu tekkiwul dara loolu mooy li nga xam ne amul benn valeur kon ñu dellu si ci ne waliyu bi bu fekkente ne dañuy saxal ci ne waliyu bi nga xamante ne moom moo sax ne waliyu boobu dëgg-dëgg waliyu la kooku la ñuy bàyyi xel ci ne bu ñu gisee ci moom loo xamante ne xamuñu ko wala comprendre ñu ko ñu bañ a gaaw ci di ko di ngat te bis bu ñu demee ba lu ñutu mbir mi dëgg-dëgg wala ñu laaj ko wala ñu déglu moom ni mu analyser mbir mi wala yu mel noonu ba ñu gis ne dafa juum tamit véritablement dafa juum en fait boobaa du tere ñu mën a taxaw avec toute objectivité ak xol bu féex ci ne dafa juum parce que dafa juum maanaam mënuñu waxee mbir mi neneen lu dul ne dafa juum maanaam ànd ak ne dinañ gëm ne waliyu la nit ku baax la nit ku sell la mais bi ñu analyser mbir mi ginnaaw ba moom ci boppam joxe na version des faits indi na argumentaire bi muy indi ak yooyu yëpp ñun ñu teg ko ci kanamu dëgg ñu gis ne en réalité il était de bonne foi certes mais dafa juum du tere ñu mën a taxaw ne malgré li yëpp quand dafa juum parce que amul koo xamante ne dañ naan kii dafa infaillible dafa indéfectible maanaam maasum ya googu yenent yi ñoo ko am yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xamante ne lépp lu mu wax ak lépp lu mu def noonu la keneen ku dul moom nag ay waxam ak ay jëfam yépp dañ koy teg ci balance kan mooy yenent bi sallallahu alayhi ak lan la jàngale mbir mi noonu dong la dem maanaam gënta gënta bëri wala mu gën a tuuti lii nu ñu wax voilà kantaa nag di dugg ci ay sentiment ak yooyu noonu en fait loolu ak xam-xam bokkuñu xam-xam mooy loo xamante ne dafa impartial maanaam xam-xam ak ak sentiment duñ benn voilà ak sentiment duñ benn sentiment mooy li nga xam ne day toppatoo waye lii boo ko waxee boo ko defee en fait c'est que nan lañ koy gisee etc maanaam ak it bon boo moytuwul maanaam di sàmmoon teeg ña ngay xaritoog ña nga dul xaritool loolu loolu moom sentiment moo koy def ak di sàmm ay relation sociale loolu moo koy def mais xam-xam moom dafa impartial maanaam xam-xam moom lenn rek moo ko yitteel mooy ndax mbir mi dëgg la wala du dëgg bu wowla ñu waxee ko noonu kese bés bu ñu demee nag ci cadre bi nga xamante ne foofu ay sentiment lañ fay doxal ñu doxal ay sentiment mais domaine xam-xam dañuy wax rek li nga xam ne moom la xam-xam wax mu jeex parce que jëmmi wax leneen lu bokk ak li xam-xam wax loolu mooy génn nga cadre xam-xam ba boobaa ne loolu bu dee ab jàngale jàngalekat nga da ngay wor yaa ngi wor ñi nga xamante ne ñoom ngay jàngal parce que da nga génn cadre xam-xam dem di dugg ci cadre sentiment te cadre sentiment ku nekk am na ay sentiment am ci ki ci keneen ak keneen mais xam-xam mooy li nga xamante ne dafa impartial dëgg gi lii la moom noonu lañ koy nangoo exemple bi Galilée Galilée bi mu doon wax naan terre bi dafa dafa dafa rona dafa dafa dafa wërgël maanaam bu doon topp sentiment danaan effectivement dafa plat parce que gars yi sëriñ su mag si mooy église bi waa jàngu bi ñoom ñëpp nee na affaire bi ni mu demee mooy ne def plat léegi moom bu fekkoon ne dafay toog di jàpp ne non sentiment lay doxal kon lan mooy xew danaan dafa plat te peut que bu ñooñ ñëpp doon topp ñii di topp ñu di topp kenn bañ a révolté wu wax ne dëgg dëgg mbir mi nii la demee kenn bañ koo wax xam nga fan lay mujj kon ba tey tey tey gaa yaa ngi jàpp ne terre bi dafa plat te bu boobaa xam-xam yi développé wu ci ginnaaw gi te li ko waral mooy xam gi amoon xam-xam boobu xam-xam yooyu yëpp dootuñ duñ tey maanaam njariñ mi ngi ci ñu mbir mi rek ni mu nekke bañ cee dugal ay sentiment maa ngi fàttali lu waa ji ko <coughs> benn waaye bu doon euh, dugg sëriñu fuute yi ndax euh, <laughs> dañoo am yi <laughs> wax mu ne leen waxuñu dëgg ci ne Cheikh Omar yu radiyallahu anhu amutoon itlaq ne way moom ijaaza taqdim kii la am rek quoi muqayyad la am et waa Fouta ñoo ko wax waa ñu ne mais waa Fouta ñoom ñëpp buñ ko waxee waxuñu dëgg maanaam te loolu mooy dëgg maanaam dëgg gi moom maanaam mbir mi du Fuuta ko wax wala waa Fuuta waxuñu ko maanaam que waa Fuuta wax ko ak waa Ndakaaru waxoon ko ñoo yem képp bu fekkente ne Cheikh Omar Fouti radiyallahu am na xilaafa al-uzma loolu moo ëpp doole ñu wax itlaq yow nga bëgg yi wàccee darajaam ne ne taqyid kese la am ci muqaddam tax muqaddam rek la maanaam que waa Fuuta wax ko ak waa Ndakaaru waxoon ko ñoo yem képp du dëgg rek du dëgg maanaam amul amul voilà amul amul dara lu muy changer du dëgg rek amul dara lu muy changer voilà noonu la demee tamit waa Makka wax kook waa Medina wax kook waa Ndakaaru wax ko mu ne bu dul dëgg du dëgg kese voilà du dëgg kese mbir mi noonu dong la toll kon wàllu yu bi nga xamante ne fokk dañ koo war a maanaam Euh, euh, maanaam waliyu lii saxal kon nit ki nekk waliyu malgré que dañoo wuute dañoo diversifié wu comme li Cheikh Abdou Aziz Dabakh waxoon radiyallahu anhu Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu dafa tase dafa ànd ak euh, taalibe bi Seyd Ahmad ibn Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu ñu dugg ci benn tool ñu gis ay fleurs yu wuute mu ne ko gis nga tool bi ni mu rafete mu ne ko waaw mu ne ko gis nga fleur yi ni ñu wutee mu ne ko waaw ak cafka yeey ni ñu wutee mu ne ko waaw ak beneen boo ci jël xet gi ni mu wuteeg moroomam mu ne ko waaw mu ne ko wàllu yu nii lañ mel wàllu yu yàlla yi nii lañ mel noonu lañu wutee waaye nag comme li ñu wax léegi dafa am rek benn sookul boo xam ne moo leen boole mooy lan mooy ngëm yàlla ak ragal yàlla Euh, ci biir loolu nag comme ni ñu ko waxee woon euh, am na ñoo xamante ne dañuy dugg ci porof dool googu ngir mën a nax nit ñi maanaam di feeñee wax yu rafet di feeñee euh, éloquence di feeñee humilité modestie di feeñee tabe maanaam di mën a maanaam mën a maye daal ak gaaw ci maye ak yooyu loolu yëpp tegtalewul wilaaya amul lenn ci yi ma jot a tudd nii luy tegtale waliyu ne kii waliyu la loolu amul doo gis nit ku mu neex làmmiñ nga ne waliyu la parce que daa neex làmmiñ mënuloo gis tamit nit koo xamante ne day wane benn humilité wala modestie bu mu am que ni dëgg la nag waliyu bu nekk bu matee humilité boobu dana feeñ ci moom. waaye tegtaliwul ne képp ku feeñal humilité wala yu la ak modestie wala boog mu tabe ci alalam ci ak leneen la ñu ne wala yu xam nga lu tax parce que loolu mën nañ jikko yi ma la wax mbir yi ma la wax yépp mën nañ koo fekk ci yéefér yi mën nañ koo fekk ci yéefér bu fekkonte ne da nga naan ah, kii de waliyu la man xam naa ne waliyu la lu tax ah moom vraiment dafa may jikkoy rafet dafa laa laabiir dafa tabe dafa woyof dafa nangam kon wàlliyu dafa yaru kon wàlliyu bu boobaa mën naa laa jox exemple yéefir boo xamante ne jëmmi jikko yi nga taggee kii moom la am est-ce que wàlliyu maanaam loolu moom mooy mbir yi nga xamante ne tamit moom moo dox ci mboolem mbir yi yi nga xamante ne dañ ci mën a nattee wilaaya nit te fekk wala par exemple mbooloo maa ngi koy topp di waliyu la vrai nitu yàlla la boroom mi may ya may yàlla la lan mooy dalil bi nga ni mbooloo mu baree bari ñu ngi ko topp gëm ko bu boobaa mën nañ la jox exemple yii biir boo xamante ne moo gën a maanaam ñëpp d'accord nañ ci ne saay-saay la te mbooloo mu bari dañ koo topp gëm aussi bien dans l'espace que dans le temps maanaam moom mooy le fait que jamono ji di dem adduna bi di dem siècle yi di dem ay nit di ko gëm di topp ay gis-gisam loolu sax taxul nit ki nekk waliyu parce que ay yéeféer a ngi ni temps baa ngi dem nit ñi di topp seen ay gis-gis loolu taxul nit ki nekk waliyu du dëgg maanaam xew-xew euh, sàngam lañ fay dépenser ci alal lu fay judd nangam nangam kon kooku waliyu la maanaam loolu mooy jëmmi rek festival de Cannes wala yu mel noonu ñu ngi fay def dépenser loolu noonu kon gaa yi fa nekk ay waliyu lañ maanaam euh, yooyu yëpp duñu ay dalil benn dalil la yàlla borom subhaanahu wa teg. mais loolu mooy identifier wàllu yi mooy alladhina amanu wa kaanu yattaquna ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kaanu yattaquna li identifier wilaya muy ngëm yàlla gi ak ragal yàlla gi loolu mooy identifier wilaya koo gis ci moom loolu mën nga koo jàpp koo gisul ci moom loolu mooy su ko moo gën jeex na voilà ay ni mu amee ay ñu ko topp noonu la amee ay noon noonam yi tamit dañoo bëri dañ koy diingat loolu yëpp du taxul nit ki nekk wàllu yu parce que tamit noonu la mën a amee ñeneen ñoo xamante ne ñoo maanaam ñiy diingat même jëmmi waa ji itam am nañ ay noon ñu leen di diingat noonu la noonu la deme maanaam loolu dafa am benn qaa'ida bu ko bu leen tënk. qaida bi mooy kullu dalilin yan'akis fa laysa bi dalil bépp preuve boo xamante ne ni nga ko mën a utiliser keneen ki nga jàkkaar lool di weranteeg moom noonu la ko mën a utiliser ci même jëmmi anam gi bu fekkente ne mbir mi lool la lool li muy tekk mooy du dalil loolu li muy tekk mooy du dalil voilà buñ ne Moodu sénégalais la ñu ne lan mooy preuve bi wane ne sénégalais la ñu ne parce que Sénégal la dëkk xam nga loolu day nuru ne dalil la mais mën nañ gis benn genre boo xamante ne moom français la dëkk Sénégal te du sénégalais donc loolu loolu du dalil voilà voilà maanaam dalil yi kon il faut que ñuy mën a xàmmee lan moom moo mën a nekk dalil ak lan moo mënta nekk dalil waaye borom subhaanahu wa taala yi ànd ak li muy wuute yépp maanaam ànd ak li ñuy nekk nekk bokk sookul am na quand ay mbir yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala leen a mooy kenn ko ci nekk ak li la borom bi di ràng ci ay turam ak meloom loolu muy indi ñoom ñuy wuute. mu ne fa maratan léeg-léeg yegg suufu borom subhanahu ràng ko ci teranga maanaam mu nekk ku tabe wa maratan léeg-léeg bil xinaa borom subhanahu ràng ko melo woomal maanaam mooy soit mu nekk koo xam ne dafa am ak bu bari wala mu nekk koo xamante ne dafa. Euh, dafa dafa suffisant maanaam mooy soxlawul kenn wa maratan léeg-léeg borom subhaanahu wa ta'aala rang ko bil jamaal ci taar maanaam wàllu bi nekk nit ku rafet wa maratan léeg-léeg li sabri borom subhaanahu wa ta'aala rang ko meloo muñ maanaam nga xamante ne ay natt yu bari dañuy dal ci kaw muy muñ muy muñ muñ bu rafet wa maratan léeg-léeg borom subhaanahu wa ta'aala ko bil hubbi sopp maanaam mu nekk koo xam te ne mbëggeel moom moo feeñ lépp mbëggeel la waxi mbëggeel lay wax doxalinu mbëggeel lay doxal maanaam amul benn xeetu maanaam luy wane mais moom dina jàppee kenn dara wa ghayriha ak yeneeni yeneeni melo yoo xam ne kasiir yu bari la maanaam te te te yu bari yooyu te yu bari yooyu noonu tamit la borom subhaanahu wa ta'aala di ràññee nit comme par exemple al manaw xañe ndax yàlla moom mooy masalan al maani' mooy ci xañe comme lii al imaam Ibn Ata'illah Iskandari di wax radiyallahu anhu bi mu naan am na wàllu yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala li mu leen wiire mooy masalan dañuy xañe nit ñi jàpp ne dañoo nay alors que ñoom dañuy xañe parce que yàlla moo leen ràng tuuru al maani' ndax yàlla moom mooy ki xañe. ñoom itam ñuy xañe maanaam te mais nag bu ñuy xañ ki nga xamante ne amul droit ci nangam kooku la ñuy taxaw dox digganteem ak li mu amul droit ci loolu voilà borom subhanahu ràng leen tur boobu nit ñi nag foog ne noo kii dafa nay kii dafa soxor euh, moom amul benn sentiment euh, <coughs> fekk yàlla moo ko ràng turam bi nga xam ne moom mooy almaane loolu nag souvent day tax ba nit ki duñ ko jàppee waliyu parce que dañuy foog ne waliyu moom daa war daal man nekk ku tabe kuy joxe tout le temps waa ji amaan na maanaam ñàkkul tabe mais borom subhaanahu wa dafa def ne moom yàlla ràng tur bi mu ko ràng ak melow bi mu ko ràng mooy ne daf koy dugal ci biir nit ñi pour képp koo xam ne amuloo àq ci dara mu xañ la ko voilà xeetu rôle inspection boobu ak yu mel noonu moom lay jouer voilà wala mu nekk koo xam ne day exécuter par exemple ay ay kii koo xamante ne moom ku nekkul ci yoon rek mu exécute maanaam mu mu mu dawal àtte bi ci sa kaw maanaam ci kaw ci kaw li possible ci ay àtte par exemple du mënut fekk benn nit ku rey nit ci mbedd mi mu rey ko loolu du ko mën def parce que loolu état moo koy def mais euh, yi nga xamante ne moom am na ci possibilité solo niveau moom moom day exécuter loi bi ci bu ko defee ñépp ni cocc loolu tamit nit ñi bu gisee ku mel noonu dañuy foog ne kii mënta nekk wàllu alors que fekk borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ci boppam moo ko ràng turam yi lu demee nekk al abd la wala abbar ak maandute wala kii lore par contre du ñu tooñ mënta nekk kuy tooñ par exemple du melowoo tooñ par exemple mais mën na melowoo di di di delloo di delloo justice maanaam di rendre justice ñiñ tooñ te loolu mënta am lu dul keneen ki yëg ne mettital nañ ko maanaam saa yoo rendre injustice maanaam ku ñu tooñ nga nga jëlaat injustice bi ñu ko defoon nga jëlaat justice bi nga delloowaat ko ko fokk ci ki nga ko jële maanaam moom mu yëg ne mettital nga ko maanaam doxal nga lu nuróol ak sentiment loolu tamit day faral di tax nit ñi jàpp ni kon kii wàllu parce que yi mënoon na kii rek xam nga bàyyi mu jàll comme ni ko gars yi yàlla njàlla am mu ne wa haza lii yakunu day nekk fi dunya ci àdduna lil waliyu ci waliyu bi bi hukmi ci àtt xarqal aada xarbaax maanaam baax xarqul aada mooy lan al aada mooy nit ki lim baaxoo gis maanaam li nga xamante ne dañ kaa baaxoo gis mooy expérience la moo koy wane mooy loo xam ne xew na ba ñaari yoon ak lu këpp loolu mooy aada donc dañuy daal di mën a xam ne nii kat day faral di demee nii comme tey par exemple euh, gis nañ ni septième étage bi ku ko waddee bu daanoo soit day dee wala bu deewul dina am lu ko gàllankoor ci jëmmam maanaam loolu aada la mais du réalité du du du du du loo xamante ne dañ naan par force noonu lay demee par exemple bant bale mënta rey nit maanaam mënoo dóor nit bant bale mu dee par exemple loolu aada la moo tax ci àttee charia yi bokk na ci ni ñuy àttewee comme par exemple rey nit wala yeneen yu mel noonu mooy loo xamante ne aadatan loolu day faral di def loolu maanaam tey par exemple nit ki bu jëlee bant bale caw ko nit mu dee duñ ne moo ko rey maanaam kenn du àttee ci nit ki ne dañ koy àtte àtte ku rey que lu parce que aadatan d'habitude bant bala duy faral di reyee voilà alors bu ko dóoroon mu dee dañuy xam ne dañ dañ koy àtte àtte ku ko rey maanaam voilà wala mu dóor ko pistolet déchargé ci moom douze coups par exemple hein dañuy daal ne moom dañuy jaar jàpp ne ci charia ne kii kat moo ko rey euh, léegi xar baax mooy li ma yàgg gis léegi nag ñu xar ko contraire bi am loolu mooy xar fu aada moom lañ naan xar baax comme maam Ibrahima alayhi salaam en dañ daan faral di gis tàkk-tàkk bi di lakke maanaam ku ci dugg ñu lakk mu lakk mais moom mu dugg ci ba pare dara lakk ko loolu xar baax lay tudd mais nag yaakaar naa mosoon nañ ko fee gis xar baax mënta am ci yi nga xamante ne attee xel la maanaam attee aada rek la mën a am maanaam mais du am ci attee xel maanaam lépp loo xamante ne xel moo koy jox xelum kese loolu xar baax am xar ci loo xamante ne àttey aada la amma fil nag fa li kulli ñeel nag bépp bani aadama doomu aadama ak zuhuur di feeñ fi ay suuratin ci bépp jëmm saawu bu leen neex fil jannati ci àjjana xaytu ba nga xamee ne inna nash'ata naka meloog maanaam sosug al insaanu doomu aadama hunaal ka foofa tooti day joxe haza loolu maanaam doomu aadama ni mu bindoo ni mu sosoo ca àjjana day maye loolu is ndax inna naka kulla ahli bépp ñoñu aljannati àjjana awliyaullahi awliyaul ay wàllu yooyu lillaa ñool buur yàlla taalaa ji kaw ji àjjana moom ñépp fay nekk wàllu yàlla kon loolu moom moo tax hmm? euh, ndax ndax ndax ndax rek mooy comme ni ñoo xam maanaam fii ci àdduna àtte yi àtte yi jëmm yi ñooy àtte mais bu àllaaxira ruux yi ñooy àtte maanaam fii ci àdduna jëmm yi ruux yi ci biir jëmm yi ci lañ nekk mais bu àllaaxira jëmm yi ñooy nekk ci biir ruux yi ce qui fait que jëmm yi mën nañoo wuute ci benn ruux te comme ruux dafa yaatu étendue am mën nañ ñu amul fu mu yam donc ay jëmm yu bari bari mën nañoo nekkandoo maanaam mën nañoo nekkandoo ci biir ruux bi <coughs> maanaam àttee àllaaxira ak àttee na bii moo leen wutale bokk na ci li leen wutale lu gën a majeur mooy la fait que fii ci àdduna moom ruux bi ci biir jëmm ji la nekk ñu tëj ko àdduna àllaaxira jëmm ji mooy nekk ci biir ruux bi sa qui fait que jëmm yi dañuy mën a wuute moo tax nit ñi di mën a déplacer wu comme fii ci àdduna déplacement bi ñii rek la na mën a nekke wala dellu ginnaaw wala ndeyjoor wala càmmoñ te ñaar yooyu ñoo gën a jafe mais ci kaw ak si suuf nit ci bu du mën a déplacer wu ak àdduna mais àllaxira day mën a déplacer wu ndoo sens bu ko neex parce que lu tax parce que ruux bi parce que jëmm ji ci biir ruux bi la mu ne faqat dëgg-dëgg saxa wér na an tukkee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala moom nee na inna lu wér boor mooy fil nekk na ci àjjana la suuqan mel ni ja mooy marché maa boo xam ne amul fii xaa ca biir ja booba mooy marché booba shiraun ak euh, njaay wala bayoon yaxantu wala bayoon du caageen njaay maanaam amul commerce amul interaction amul transaction amul amul transaction illaa lu dul aswar ay jëmm minar rijaali ciy góor wan ni say ak jigéen jëmm rek a ci ne ay jëmm ci ne maanaam yow daal soo ñëwee hmm? ay jëmm rek a fa ne iza saa yoo xamante ne ishtaha xemmem na ar-rajula waa ji suuratan benn jëmm rek daxala day dugg fii xaar moom maanaam jëmm yi nga xam ne ñoo nekk àjjana maanaam dañuy dem àjjuma lay am voilà maanaam nit ki lay dem saa yu ko neexee mu daan dugg ci jëmm maanaam xool jëmm yi ko neex mu dem dugg ci doo doo amul amul fay. te li ci yéeme mooy yow mën ngaa ñëw ne ah man de milliards yi milliards yi jëmm yi ma gis da nga leen di mën a identifier noonu nag bëgg naa ci dugg bi ak bi ak bi ak bi su bëggee dugg ci yëpp mu dugg ci yëpp ba pare su duggee moom ci bu duggee ci yu ko neex euh, terewul keneen ku ñëw daf fay fekk jëmm yooya itam mu tànn yam ci bëgg dugg dugg ci moo tax masala bi nga xam ne souvent dañ koy faral di laajte mu nekk questionnement boo xam ne ñenn ñi dañ koy faral di laajte souvent ñi nga xam ne dañu nekk ci esprit wu wuute ak opposition maanaam mooy ne xam nañu ne àjj àjjana góor ñi dinañ am ay urul ay ni yu bari ay junni ay millions ay milliards urul ay ni loolu xam nañ ko àjjana laaj bi mooy léegi jigéen bi moom ñaata jëkkër la mën a am jigéen di dem àjjana moom ñaata jëkkër la mën a am tontu bi xalis bi moo koy tontu maanaam moom mooy yow bu fekkente ne benn góor la benn góor la mën a nekk moom mooy jëkkër parce que jëkkër kenn la mën a nekk mais sauf que comme day mën a dugg ci ay milliards yi jëmm yu ko neex. maanaam day daal mel ne finalement milliards yi jëkkër la am maanaam donte kenn la mais comme que jëmm yi dañuy mën a nekk ay milliards ci kenn ki ba pare di soppandeku ci ay anam yu wuute ak ay doxalin yu wuute nu mu ko neexe ak nu neexe jabar ji day day mel ne la day mel ni ay jëkkër yu bari la am ci kaw loolu égalité day daal bon égalité en tout cas euh, équitabilité équité day mën a am voilà équité day daal di mën a am foofu. day soob day waaw day soob soxna si tamit ah waaye demal jëli ji jëmm jii kay ak jëmm ji jëmm ji mu jël jëmm ji ko neex. lépp ku am ku am ci àdduna bi ay jëkkër yu wute ko kii gaañu. Hmm. après keneen hmm. boobu xadis bi li mu wax. Hmm. mooy day tànn ki gën ci ñoom. Ah, maanaam moom bu génnee àdduna ñoom ñaar ñu tase àjjana maanaam ñoom ñëpp ñu tase àjjana par exemple am na ñoom ñëpp ñoom ñoom ñeent ñu tase àjjana bu boobaa moom day daal di tànn ci jëkkër ji ki ko gënal maanaam ki nga xam ne moo gënoon ci ñoom waaw xadis euh, boobu mu ngi wax ci nodd baatu page mu ne rawaahu euh, solo nag at-Tirmidhi moom Tirmidhi moom euh, Ahmad wa Ibn Abi Shayba wal Bayhaqi fi al-Ba'th hmm, al-Ba'th wa Hannad ibn Sari fi az-Zuhd ci kitaabu az-Zuhd wa Abu Nu'aym wa fi Simatil Jannati fi hmm, Jannati wa Ibn Abi Dunya moom tamit fii sifatul jannati an aliin karamallahu wajhahu ci sayyidina aliin la xadis la soo xadis karamallahu wajhahu kon mu ne fa rajulu kon doo kon góor gi kat yaddu xulu dana dugg fi suurati ci jëmm allati bi nga xam ne tu'jibuhu moo ko yéem maanaam moom moo ko neex rek jëmm ji ko neex rek lay dugg wa yarji'u mu dellu bihaa ci moom ilaa ahli yi ci ñoñom fa yaraw na ñu daal di gis annahu naka waajakat isdaada yokku na jamaalan taar ah?